an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitabihi Riyadu as-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi al-bab ath-thamin wa sittin ba'da al-mi'a وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال kaana annaasu idaa nazaluu manzilan tafarraquu fi shicaabi wal awdiya fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna tafarruqakum fi haadihi shicaabi wal awdiyati innamaa zaalikum mina shaytaan falam yanziluu ba'da zaalika manzilan illaa ndamma ba'duhum ilaa ba'd rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin hasan kon al imaam al haafidu an-nawawiyu rahimahullah ci garab gi ñu nekk ci tool bi wala ci buntu bi chapitre cent soixante-huit doon wax baabu aadaabi sayri wan-nuzuuli wal-mabiiti wan-nawmi fi safar wa istihbaabi suraa war-rifqi bid-dawaabi wa muraa'ati maslahatihaa banim jeexe muy ñëwaat ci suñu jotaa bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis 964 mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bid-dulja fa inna al-arda tutwa bil-layl tey walillahi alhamdu wal minna insha allah ñu war a jël xadis bi ci tegu muy xadis 965 mu ne waan Abi Sa'labata al-Xushani mu ne wa an Abi Sa'laba mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne daak tantalam la gënoon a siiwe muy Abu Sa'laba al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kaana naasu mu ne nit ñi nekkoon na ñeen nit lay wax saxaaba yi radiyallahu anhu ida nazalu manzilan buñ ma soona def alt daal di wàcc benn daluwaay fekk ñu nekk ci tukki moo xam ci xare lañ jëm wala tukki ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam tafarraqu fi shi'aabi wal awdiya dañ doon tasaaroo ci yoon yi nga xam ne chien mooy yoon yi nekk ci euh, montagne yi waaw ak ci vallée yi mooy awliya mooy xur yi waaw ci lañ doon ku nekk am foo nekk mooy doonuñu woon booloon buñ nekk ñii dañuy nekk fee ñii nekk fee ñii nekk fee euh, ci bërëb bi duñ nekk ñoom ñëpp benn côté waaye ku nekk da ta dañuy tasaaroo ñii nekk fee ñii nekk fee fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne leen lim seet loolool ne leen inna tafarruqakum inna tafarruqakum gis nga seen tàqale gii ma leen gis nii wa ngi ngeen dalandoo benn dal ñii nekk fee ñii nekk fee ñii campé fii ñii campé fee fii hadihi ash-shi'ab wal awdiya ci yooni montagne yi ak xur yi yëg leen ne innama zalikum min ash-shaytan taqale ko gii ngeen def nii ku nekk nekk fenn lool ci shaytaan la jóge waaw ndax ak tàqale koo ci shaytaan la jóge waaw ginnaaw lool nag jàpp nañ leçon bi waaw ñoom bokk ak taalibe yi nga xam ne man ne la ngay wax dañoo duggul sax seen nopp bi bay génn feneen dañ cee jaarul sax ricochet wu ci sax waaw waaw léegi ñu jàpp loolu lañ yonent bay saar saa wax falam yanzilu ginnaaw ba'da zalika ginnaaw loolee la la bis boobee yonent saa sar leen lool manzilam benn daluwaay defatuñ alt fenn wàccati fenn waaw defati escale fenn illam damma ba'duhum ila ba'd lu dul ne ñenn ñi dañuy jegeeg ñeneen ñi waaw waaw bu ñuy lalee fi kii ñëw lal sawet keneen lal ci sawet noonu lañuy def waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloona ko abu daawuda bi al imaam abu daawud as-sijistaani bi isnaadin ci sanad boo xam ne xasan bu baax imaam nag indiwul xadiis bi yëpp waaw dinañ ko gis léegi ci taxriij bi insha allah am na lu tuuti lu ci des loo xam ne al imaamu alxafidu an-Nawawi indiw ko léegi laaj bu njëkk mooy waa xadiis bi est-ce ñoom ñaar doon ko so moom kefee ko ñu ne la hadis bii nii eh, kii solo na ko al imaamu sëriñam Ahmad ibn Muhammad ci musnadu shaamiyiin hadiisu Abi Sa'laba al-Xushani al imaam al-Munziri ne imaam an solo na ko ci al-Kubra kon foofu la ko solowee kon al imaam Abu Daawud rahimahullahu ta'aala mu ngi kon li kitaabul jihaad wala baabun maa yu'maru min indimaamil askari wa sa'atihi waaw buntu bi wax ci li nga xam ne dañ koo sopp te di ko digle mooy armée bi buñ nekkee fenn hmm, buñ nekk tasaaroo ku nekk nekk te nañ nekk compact waaw nekk benn waaw dajaloo wasaati yi ak ak ak yaata mu mooy ci noonu la ñuy yaatalante waaye du tas ci taqale ko ngeen di ta ngeen di yaatalante waaye déedéet alimamu Abu Dawud rahimahullah mu ne haddathana Amr ibn Usman al-Himsi wa Yazid ibn Qubays mu jële ko ci ñaari sëriñam mu ne Amr ibn Usman moo leen nettali di Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir ibn Dinar al-Qurashi wal-Hafiz Abu Hafs al-Himsi mawla Bani Umayya rahimahullahu ta'ala wa Yazid ibn Qubays di Yazid ibn Qubays ibn Sulayman uh, Abu Sahl ñi ne Abu Khalid al-Shami rahimahullahu ta'ala min ahli Jabala mu ne Yazid ibn Qubays mi nag min ahli Jabala sahil Hims mooy ci waa Jabala benn gox la boo xam ne ci mu ngi nekk Euh, ci euh, tefesu li nga xam ne dëkk bu mag boobu di Hims nga xam ne Yazid ibn Usman bële al-Hims yi mooy Hims tubaab yi naan ko Homs nekk fële ca biladu Sham actuellement Syrie wa hadha lafzu Yazid al-imam Abu Dawud mu ne kaddu yi may indi fii nag sama sëriñ bi mu mujjee wax di Yazid ibn Qubays moom kaddoom laa indi fii qaala kon Usman ak Yazid nee nañu haddathana rahmatullah alayhima ñu ne nettali nañu al-Walid ibn Muslim di al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaa Abul Abbaas ash-Shaami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'aala an Ubaydillah an Abdillah ibn al-Alaa moo ko jëlee ci ko naan Abdallah ibn al-Alaa ibn Zibr ibn Utaarid ibn Amr ibn Hujr ibn Munqidh ibn Usaama ibn al-Ja'd ar-Rib'i wa Abu Zibr ñi na Abu Abdirrahmaan ash-Shaami ad-Dimashqi ar-Rib'i rahimahullahu ta'aala annahu sami'a Muslim ibn Mishkam aba ubaydillah mu jële ci naan muslim ibn mishkam te dàkkantale noon abu ubaydillah muy muslim ibn mishkam al mishkam mishkam al-khuzaa'i ad-dimashqi ash-shaami nekkoon ki nga xam ne moo doon euh, mas nañ ko fi gis ne yàgg la kaatibu abu darda moo doon nekkoon script moo doon bindal ki nga xam ne mooy xadi euh, saxaaba bu mag boobu nekkoon Shaam di as-saxaabi ki nga xam ne mooy ah <coughs> Euh, kii euh, moo newoon Sham di al imam Abu Darda kon muy Muslim ibn Mishkam Aba Ubaydillah yaqulu rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu ki nga xam ne mooy Abu Sa'laba al-Khushani di saxaaba bi nga xam ne comme niñ la ko waxee léegi dàkkantalam la siiwee Abu Sa'laba al-Khushani ash-Shami waaye turam dañ cee wuute muy am ñu ne Jurthum la tuddoon ibn Nafir ñi ne Jurthuma ñii na Jurthum ibn Laashir ibn Wabara ñii na Laashir ibn Jurthum ñii na Jurthum ibn Amr ñii na Jurhum ibn Naashim ñii na Jurhum ibn al-Asham loolu lépp ay wax la yoo xamante ne am na Jurthuma ibn Naashij Jurthuma ibn Abdul Karim ñii na Jurthuma ibn al-Ashtar ibn Jurthum loolu lépp ay wax la ñii ne Laashuma ibn Jurthum loolu Jurthum loolu lépp ay wax la ñii ne Naashib ibn Amr ñii ne Laas ibn Julhum ah ñii ne Gharnuq ibn Nashim ñii ne Nashir ñii ne Khuraym ibn Nashim ñii ne Las ibn Humyar léegi loolu ay wax la yoo xam ne ci waxam la ci turam nan la tuddoon moom Seydina Abu Sa'laba al-Khushani waaye daal li leer moo ne Abu Sa'laba moom ñëpp xam ki ngay wax mu doon saahibu Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam Sham nag la dëkkoon te nekkoon na koo xam ne rëbbkat la woon doon ñëw ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne kaana annaasu idaa nazalu manzilan qaala Amr léegi mu ne Amr mooy Amr ibn Sulay ah, Usmaan bële sama premier sëriñ bi xam nga ne la woon kaddu yi Yazid ibn Qubays la indi waaye mu ne kaana annaasu idaa nazalu manzilan lool mooy Yazid ibn eh, eh, Qubays waaye mu ne qaala Amr kanta Amr ibn Usmaan moom dane kaana annaasu idaa nazala rasulullah voilà bële dane bu dee Yazid dane nit ñi bu ñu masoon a wàcc ab daluwaay di tukki ba dal escale fenn mu ne kanta amru nag moom moom ni mu ko waxee dane kaana naasu nit ñi nekkoon nañ ida nazala rasulullah sallallahu alayhi wasallam manzilan bu yeneen saa saa masoon a ànd ak ñoom di tukki eh, mooy eh, eh, benn maanaa bi mujj bi day nekk benn waaye bii dafa jiital wax yonent bi sallallahu alayhi ndax ak wàcc ma am solo te nit ñi ñu wàcc lu dul mu wàcc sallallahu alayhi wa sallam manzilan tafarraqu fi ash-shi'ab wal awdiya fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan waaw falam yanzil ba'da dhalika manzilan illa indamma ba'duhum ila ba'd xoola li ci imam an-Nawawi indiwul mooy lii ma la imam an-Nawawi indiwul hatta yuqala law busita alayhim thawbun la'allahum allah waaw mooy lii mu ne nit ñi buñ masoon a wàcc yonent may saasaam masoon a wàcc ab dalwaay nit ñi lañ doon taxale ko tasaaroo ñii nekk fee ñii camp fii ñii camp fee ñii dal fee ku nekk voilà ñu tasaaroo yonent saa salaam ne leen nag seen tasaaroo gii ci xur yi ak li nga xam ne mooy yoonu montagne yi innama dalikum min ash-shaytaan loolu ci shaytaan la jóge mu ne nag falam yanzil wàccatul ginnaaw gi ba'da daalika manzilan moom yonent saa salaam ànd ak saxaabaan yi radiyallahu anhu illan damma lu dul ñenn dañuy dañuy jege ñeneen ñi waaw waaw duggante illam damma lenn li ba'dhum ila ba'd ñu ne hatta yuqaala ba ni ñuy waxe nag nelaw busita alayhim sawbun la moom ni ñii ne seen seen seen dajaloo gi nga xam ne nekk benn nii boo ñu leen tallal laloon benn tal ab ab ab mbalaan ci seen kaw dina leen daj tellement dañu nekk benn quoi waaw une application quoi waaw law busita ñii de bees tallaloon rawoon alayhim ci seen kaw sawun ab yére la ammahum dina leen muur waaw kon ñépp a ngi ci biir yére bi la ñuy nekk ci biir mbaar moomee tiim leen waaw kon nag loolu la léegi fii léegi kon lii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu Abu Daawuda rahimahullahu taala daal di indee léegi nag mu des ana lëkkaale mag suñu bunt bi nga xam ne mooy tegginu as-sayr wan nuzul wal manzil dañ naan la bokk na lii lëkkaale mooy Euh, tegginu aadaabu sayr wan nuzul ak wàcc booy wàcc def escale lu yonent saa sam dañuy war bu ñu nekkee mbooloo bu ñuy def escale bu ñeen bu ñu ber suñu daara ku nekk dexaw fee waa waa ñàngam nexaw fee ñi bokk sensibilité taxaw fee euh, beru ñu ku nekk beru loolu wanewul lu dul seen division waaw lu wanewul lu dul ne lool ci saytaane li jóge comme ni ko yonent may saa sam kon dafa bokk li nga xam ne lëkkaale mu buntu bi li nga xam ne mooy tegginu kon dal fenn nekk ci tukki war a wàcc mooy na ngeen nekk benn bu ngeen di tukki na ngeen ànd bu ngeen di dal na ngeen dal na ngeen ànd fu ngeen nekk waaw waaye créer ay faction ay groupe ku nekk ñii nekk fee ñii nekk fee nekk fee léegi bu ngeen nekkee ku nekk di waxtaan ñeneen ñi iblis di leen dugal ay ah, xalaat yu rafet yu ñaaw naan ah gis nga ñee dañ leen a xeeb wala nangam moo tax bëgguñoo nekk ak yéen voilà boo ko gis nga seen bagage yi bëgguñ sax ngeen laal ci lu ngeen cox ñu ne bàyyi leen alors ñoom seen biir kese loolu li ko indi mooy ñàkk doxal lii waaw kon boo bokk ci teggi ni mooy bokk ni ngeen bokke tukki bu ngeen di dal na ngeen bokk fu ngeen nekk fu ngeen campé même bu dee ay campement ay tente kit ngeen yor yu wute waaye na nekk na kolel côte à côte waaw bañ kenn nekk sow kii nekk bëj gànnaar kii nekk feneen kii nekk feneen waaw nga xam ne rien rek bu bu jéyee ñëwoon balaa ngeen ñi di yëg ne ñeneen ñu leen di fitnaal rek daanaka ko mën nañ leen a jeexal te ñoom duñu ko yëg loolu lépp kon lii mooy lu lëkkaale mooy dafa bokk kon ci tegginu boo tukkee ngeen tukki nekk mbooloo di dal def escale ngeen nekk benn ngeen bañ a tasaaroo fa ngeen dal waaw waaw kon di ko jouer en solo di ko solo à couler douce loolu du mbirul islam du dara ay l'islam yéen a àndandoo nekk ci tukki na ngeen bokk fu ngeen nekk sinon bu ngeen ko deful ku nekk tasaaroo li yonent bay saa saa moo wax moo ci nekk. inna tafarruqakum dëgg dëgg seen tàqale kooku fii hadhihi shi'ab wal awdiya innama dhalika min ash-shaytan yëg leen la ci shaytan la kon ginnaaw loolu lëkkaale bi kon leer na leneen luñ ciy jànge mooy te ñu yàgg koo gis ci hadith mooy sëriñ ki nga xam ne mooy daa war a nawlanteeg taalibe yi di mën a tukki di ànd ak ñoom ndax lu bari lañ koy jànge ci moom ci wàllu buñ tukkee wàññi julli yi ak muñ gi ñu war a muñ ak yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy def nga man leen a corriger ak yu mel noonu loolu dafa am solo te yonent bay saa saam dafa nawloo woon saxaabaan yi di ànd ak ñoom waaw di dal bu dalee ñoom ñu dal waaw te waxoon nañ la bu ñu dalee même bu adamee am liggéey bu ñu war a def doonul woon toog taalibee di def moom mu toog di xoole déedéet gisoon nañ badar ak xandax ak yépp daa jàppoon ci liggéey bi waaw waaye jàkkaan ja bañ koy tabax da cee jàppoon waaw badar keroog ba ñuy dem di awante gëléem yo sayyidina ali ak ñoom sayyidina abu marsadin al-ghanawi radiyallahu di ñu ne ko ah waaye yonente bi alei salatua salaam ñoom ñoo bokkoon bu kii yéegee ba benn distance mu wàcc keneen yéeg ba moom ba mu waay waree wàcc dañ ne ko may nañ la soxos mu ne déedéet ëpp ngeen ma doole te gi ngeen maa bëgg yiw waaw kon loolu mooy royukaay waaw toog ci ker gi ah taalibe nekk ci waar wi loolu masula nekk sunnaay yonent bi alayhi salaam léegi nag dafa siiw waaw kilifa gi day toog du def dara ñépp di def lépp mu toog di leen ñaanal loolu moom kooku royul yonent bi alayhi salaam déedéet yonent bi alayhi salaam da ci doon jàpp waaw bu taxe ni jotee uti mat wala def dara ku nekk am looy def moom day am lu muy def du toog rek ne man maa yonent bi alayhi salaam uskay te lu mu ci defoon muy noonu waaye nag laqad kaana lakum fi rasulillah la ko yàlla bindee. waaw bi ko yàlla bindee tànn loo ko ndax mu nekk yonent ak buur wala mu nekk yonent ak jaam dafa tànn laaj naa Jibril te looloo doon tànn mu ne ko tànnal nekk yonent ak jaam waaw kon nag alayhi salaatu wassalaam noonu la ñu yare noonu la yare saxaaba yi ak ñiy ñëw seen gannaaw kon képp ku ne ñoom moom nga fi newal war ngay doxe loolu waroo ko sàggane waaw te loolu dafa baax taalibe yi ci sëriñ bi ci waar wi bu ñëwee ba ñu kii mu jël bopp la ñoom bu dee fas boo xam mu ñëw téye ci machine bi am kuy wommat wala moom ci boppam muy wommat waaw loolu day gën a doxal dugal cawarte waaye li ko gën a rëy yépp mooy kii mu ngi roy yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne doonu loon toog nit ñi di liggéey mu toog di leen ñaanal dégg waaw allahumma lawla anta mahtadayna waaw ñépp a ko doon kon ñoom ñépp ko doon defandoo waaw loolu lu am am solo la loo xam ne nañ ciy bàyyi xel mooy bu ñenn ne walla ñee ñooy liggéey après gaa yi toog waaw laa humma law laa anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama in laqayna inna al ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna loolu bañ doon gas xandax bi lañ ko doon wax waaw kon loolu lu ama am solo la mooy nit ki bu nawee royukaay daa war a nekk koo xamante ne nii il faut mu Euh, doxal doxalinu royukaay waaw yonent bi alayhi salaam noonu la doon doxale mooy kon dañ ciy jànge lool mooy nawloon teg ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi waaye tamit dañ ciy jànge ne kon ak taqale ko ci saytaane lu jóge waaw moo tax borom bi ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk kon nag yiwanal leen rafetal leen seen diggante mbokk yi waaw loolu mooy nekk leen benn waaw wa'tasimu jami'an wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu alxuraan ko mooy leen ci buumug yàlla yi yéen ñépp te bu leen tàqale ko waaw parce que tàqale ko ci saytaane la jóge te loolu na bëgge loolu la bëgg te loolu moo tax euh, mooy poison bi nga xam ne ci lay yàq diggante yi parce que farriq tasut waaw mooy diviser pour mieux régner loolu saytaane ko njëkk indi waaw parce que xam na ne c'est dans division boo gisee jullit ñi léegi ci monde bi ñu man leen a phagocyté ni mu gën a yombee wala koo ciy phagocyté ci di duma kenn kenn ñeneen ñi mel ni concerné wu leen parce que dañoo bokkul benn dañoo nekkul benn waaw ku ci nekk booy xool sa morom daanaka wal iyaadu billaah ñu bari en tout cas ñu ci mucc bariwul mooy li nga wuteek moom ngay xool doo xool mukk leen boole waaw ah musulman du du du du d'Afrique ah, ah, <laughs> am noo ko classé moom itam musulman dam naar waaw nga am noo ko classé mooy li avec ça noonu nan ngeen demee ndam du ngeen masa am ndam lool moom manu la nekk lool manu la nekk waaw moo tax noon bi bi mu xamee loolu nga xam ne iblis moom lool te yàlla xamal ñoo ko bu yàgg waaw waaw mooy tasaaroo moom ah fala li nga xamante ne nii euh, fala fala jéeye yépp di am ne waaw faye jéeye ji yépp di am moom bu kiiwee rek euh, euh, euh, fala jéyee ji di amee waaw moo tax wala tafarraqu du borom bi waxoon nag waaw ca ca ca ca ca suuratul anfaal wa atii'u allaha wa rasulahu wala tanaaza'u wala tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba riihukum wasbiru inna allaha ma'a as-saabiriin mu ne wa atii'u allaha topp leen yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wala tanaaza'u te bu leen xëccoo ndax bu ngeen ko defee fa tafshalu di ngeen échec di ngeen yoon jox échec wa tadhhabu rihukum seen doole day dem waaw loolu nag moo ngi dal waaw boo gisee ñun ñu nekk ay milliards waaye pesé wuñu ab euh, euh, imam waxoon naa la imam Husayn waxoon fii nii benn imam bu ne fii <laughs> Lyon <laughs> mu wax ko affaire bi affaire bi affaire bu ñàng quoi boo xam ne comme benn coup de barre lañ la dóor ci ci ndottu ci ndottu benn àjjuma <laughs> waaw fii yëpp benn euh, mu ne mu fekk euh, mu ne matul un an sax mu ne <laughs> mu naan euh, xoolal fekk élection yi ñoo amoon mooy élection législative yi fi amoon fii ci France bi ñuy fal ay député ay léegi mu ne xoolal rek les musulmans de France ak mi ñuy toll seen électorat seen pouvoir électoral chasseurs yi chasseurs yi xaw ma la xaw ma ñan ñoom boo leen boolee ñoo leen ëpp doole. mais affaire bi mel ni benn coup de barre benn weñ lañ ma dóor ci bopp tëb <laughs> ma ni jàpp ces comparaisons moom day wane ne ñun dañuy fond parce que participer wuñ bàyyi ñeneen di décider suñu place buñ paree nag ñu nekk fi daan wa ah, pourquoi il ferme gars yi il ferme les écoles coraniques il faut ferme nos alkindi nos lycées coraniques nos collèges yi nga xam ne lycée islam yi nga xam ne l'islam da musulman yi ko moom mais parce que sawaay yi am nga possibilité am nga carte d'identité nationale française mën a voter voter nga bàyyi gaay di la voter yaa ko def waaw takkale ko ñii jaar ñii ñii naan duñu voter ñii ñii naan am nangam looloo gënal gaay gis nga parti yi nga xam na ay Front National ak xeet yooyu looloo leen gënal bu gaay di bi ñëw xam nañ ne yàq ah, jeex na mais bu ñu nekkoon benn ñu xam ne musulman ku leen fontoo ñu dóoraloo benn dóor voter léegi nga gis gaa yi gaa yi euh, jox leen jox leen gëdd mais wal iyaazu billah kon nag innama tafarruqukum fi hadhihi ash-shi'ab min wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan leneen liñ ciy jàng mooy yonent bi alayhi yi bi leen ko yonent bi alayhi salaam waxee moom lañ doon a sànq ñoom dañoo appliquer liñ leen jàngal liñ leen jàngal neewuñ bon xam naa bon euh, bon naa keroog la woon quoi après bu ñu xëy ku nekk di defaat lu la neex bu beneen yoon déedéet dañ koo def ba bu ñu nekkee sax ci benn bërëb danga naan ñii law busita alayhim sawbun la ammahum kon nag yal nañu borom bi yombal digg li nga xam ne mooy digalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah amrullahi wa rasuluhu te du ko doxal alhamdulillah kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith 966 mu ne waan Sahl ibn Amr wa qiila Sahl ibn ar-Rabi' ibn Amr al-Ansari al-ma'ruf bi ibn al-Hanzali wa huwa min ahli bay'ati ar-ridwan radiyallahu anhu annahu qaala marra rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ba'iirin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi fa qaala ittaqu allah fi hadihi albahaimi almu'jama farkabuha salihatan wa kuluha salihan rawahu abu dawud rahimahu allahu taala bi isnadin sahih kon alimamu alhafidu annawawi rahimahu llah mu teg ci hadis bi mu ne wa an sahl ibn amra mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne turam moo doon sahl ibn amra hmm? Ah, Sahl ibn Amr waqiilan mu ne nee nañu nag ni mu tuddoon mooy ah am nañu ne ni mu tuddoon moo doon Sahl ibn Rabi' am nañu ne Sahl ibn Rabi' Sahl du doomi Rabi' noonu la tuddoon am nañu wax lool waaw ah wa huwa min ahli bay'ati ridwaan mu ne moom nag daa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy waa bay'atu ridwaan ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi alayhi salatu wassalam fa nga xam ne mooy ca suufu euh, euh, euh, suufu garab ga muy keroog ba nga xam ne ci la ñëw bëgg daal di umra waa Makka ne ko doo fi dugg fële ca Hudaybiya moom mii bokkoon na ci ñoom annahu qaala nee na marra rasulullah mu ne dawal yàlla li saa sallam dafa romb bi ba'irin ci benn gëléem boo xam ne qad lahiqa dhahruhu bi batni gëléem gi dafa xiifa xiifa xiifa xiif ba mooy ginnaaw gi daanaka ginnaaw gi biir bi man nañ ne ñoo taqaloo waaw mooy biir bi yaatuwul rëyul nga gis ne lekk na ba suur non dafa xiif xiif xiif xiif ba nga xam ne daanaka digg ginnaaw gi ak biir bi ñoo dafa mel ni benn lañu quoi waaw qad lahiqa waaw batnuhu bi dhahruhu bi batni fa qaala yonent bay saa sam bi mu gisee lool nag mu am daal xam ne lii daal jaadul mu ne ittaqullah waay waay dee leen seet yàlla dee leen teet yàlla ut leen li nga xam ne mooy wiqaaya luy dox seen diggante mbugalum yàlla fi hadihi al ci li nga xamante ne nii mooy ci bàyyi ma yi nga xam ne mënuñoo wax waaw al-mu'jama nga xam ne mooy amuñu ñoo wax ay bàyyi ma lañ ñoo xam ne mënuñoo wax loo xam ne lu ngeen xam la waaw farkabuha na ngeen ko war salihatan fekk mu nekk mu lu yëwén nekk en forme nekk loo xam ne lu baax lay doon mooy fekk toppatoo ngeen ko wakuluha bu ngeen ñëwee ba koy lekk tamit saalihan nekk loo xam ne duuf na waajal euh, dundal ngeen ko mu ne rawahu soloona xadis bi abu daawud de al imam abu daawud as-sijistani bi isnaadin saxiix ci sanad boo xam ne bu saxiix la léegi laaj bu njëkk mooy xadis bi kan moo ko solo est ce que moom donga ko solo ñu ne la xadis bii de euh, ki nga xam ne mooy sëriñam comme biñ génn al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moom moo ko solo alimam moom jiitu woon na alimamu Abu Dawud rahimahullah kitaabul jihad baabu ma yu'maru min alqiyami ala ad-dawami waaw téereb jihad buntu bi nga xam ne li ñuy digal ci nit ñi ñu taxaw ko ci bàyyi ma yi ak euh, yi dukkat bàyyi ma yeeg ah, moo xam xar yeeg fas yeeg nag yeeg gëléem yi yooyu ak xattaa yi nga xam ne ay mooy al yi nga xam ne dañ leen a wormaal yooyu nga nga nga taxaw boo leen war a taxaw ci lu rafet mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufayli mu ne nettali nañu Abdullah ibn Muhammad an-Nufayli de Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufayl ibn ah, ah, ibn ah, Zarra' wala Zurra' ibn Ali Abu Ja'far an-Nufayli al-Quda'i al-Harrani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Miskin mu ne an ibn Bukayr mu ne ki nettali mooy Miskiin de Miskiin ibn Bukayr al-Harraaniyu Abu Abdirrahmaan rahimahullahu ta'aala moom mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Muhaajir mu ne ki nettali mooy Muhammad ibn Muhaajir ibn Abi Muslim Diinaar al-Ansaari al-Ashhaliyu ash-Shaamiyu al-Himsiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne an Rabii'a ibn Yaziid mu jël ko ko naan Rabii'a ibn yazid al iyadi abu shu'ayb ad-dimashqi al-qasri rahimahullahu ta'ala an abi kabsha as-saluli moo ko jëlee ci kuñ naan abu kabsha as-saluli moom nag loolu la siiwee woon ash-shami imam al-hafiz ibn hajar nee na thiqa rahimahullahu ta'ala an sahl ibn al-hanzaliya moo ko jëlee ci sahaaba buñ naan sahl ibn al-hanzaliya moom nag desoon nañ ko fi gis ñenn ñi ne Sahl ibn al-Hanzaliya ñii ne Sahl ibn Amr ñii ne Sahl ibn Rabi' ibn Amr ñii ne Sahl ibn Aqib ibn Amr ibn Adi ibn Zayd ibn Jusham ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr moo xam ne moom ci waa Khazraj la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu waaye mu ngi ne woon Sham fële sa Dimashq radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nii boo fàtte la ko gisoon nañ ci hadiisam te Seydina Abu Darda moo ko doon tudd ah. xadis bi nga xam ne moo doon xadis 798 moom gisoon nañ ko moom mi euh, tuddoon nañ ko foofale moom Sayyid <laughs> Ibn al-Hanzaliya tuddoon nañ ko foofale waaw bu dee yaa ngi fàttale ko xadis bu gudd la woon nga xamante ne moo doon chapitre 119 baabu sifatu tuulil qamis wal kummi wal izar wa tarafi al imam al amama foofale euh, mooy al imam euh, indi woon xadis 798 mu ne wa an Qays ibn Bishr at qaala axbarani abi wa kaana jaliisan li abi darda qaala kaana bi dimashq rajulun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqaalu lahu ibnul hanzaliyya wa kaana rajulan mutawahhidan qallamaa yujaalisu nnaas waaw kooku noonu mooy xadis boobu moom mii la woon waaw moo doon ibnul hanzaliyya mii la woon <laughs> waaw moo doon ibnul hanzaliyya mooy loolu la woon moo nekk nii moom lañ gisoon foofu boo delloo xadis sept cent quatre-vingt-dix-huit te Seydina dar Darda doon ko laaj laaj ya bu ko rombee mu ne ah waaw ah ah ah kalimatan kaddu goo xamante ne rek mooy ci la ñuy jariña te du la <laughs> nag mu ngi noonu la quoi loolu eh, eh, eh, loolu lu ama am solo la léegi moo nekk nii hein kon mu ne kon ibn al-Hanzaliya kon moo nekk nii di Sahl ibn al-Hanzaliya al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi fa qaala ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jama farkabuha salihatan wa kuluha saliha kon hadis bi nii en fait lëkkaale ma kon ginnaaw taxrij baa ngi noonu euh, euh, lëkkaale ma buntu bi mooy Euh, mooy côté bi wastihbaabu mooy fi nga xamante ne mooy côté bi nga xam ne nag ci lay wax ci wàllu bàyyi muy war rifq bi dawaab baabu aadaabi sayri wan nuzuuli wal mabiit wan nawmi fi safar wastihbaabi sura war rifq bi dawaab waaw buntu bi dañ ci wane di ci leeral imaam mooy eh, eh, ndànku de jëf jëf lewu wu rafet gu dal gu teey ak li nga xam ne mooy bàyyi may wa muraati maslahatiha tey bàyyi xel di sàmmonteeg seeni maslaha wa amri ak digal man qassara fi haqqiha képp koo xam ne dafa gàttañ lu ci xaqu bàyyi may animaux yi bil qiyaam bi haqqiha mu taxaw ko voilà loolu nag moo tax imam indi fi hadis bi mooy yeneen ci wàllu saa saam dafa romb waaw comme quoi amul boroom xam-xam amul que man sama yoon newu ci ah man romb naa leen ñuy kii mais dañuy dox doxlu bàyyi leen foofu ñoo dañuy waaw ils sont ay mag lañ ils sont mûrs et vaccinés ah war nañ ko xam seen affaire la non du loolu al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar digle lu baax cere lu bon loolu yàgg nañ ci taxaw dafa am ay sartam nag bu dee ne yow xam nga ne boo teree ñii du la ëndil lor bu ëpp li ngay wax te tamit du la ëndil loolu mën nga koo wax waroo toog naan way ñoo ñoo xamaa bàyyi leen foofu rek bàyyi leen foofu dañuy kannasu kannasul non waroo waxe noonu déedéet waroo waxe noonu yeneen tubaab yi saa saam dafa romb li ba'irin waaw dafa romb rek gis ko gis bàyyi ma bi waaye gëléem ji mu ngi yooya yooya yooya yooya yooy kooku moom mooy àgg na ci loof waaw daanaka bi digg ginnaaw bi ak biir bi ñoo takkaloo yeneen tubaab yi saa saam ne leen ittaqullah mooy amri digle ki nga xamante ne nii wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyam bi waaw lu ko laal lu bëgg a baaxoo digal ñi nga xam ne ñoom gàttañ lu ñàkk a jox solo. ba pare daal di mi euh, euh, li nga xamante ne defuñ li ñu war a def ci àqu bàyyi ma yi nga digal leen yonente may saa saam ne ragal leen yàlla ci ñoom seet leen yàlla seen jëflantee moom ñoom te xam ne borom bi ngeen di jëflanteel à travers bàyyi ma yi ak nit ñeen ñëpp waaw dee leen doxe digalu yàlla yi ci am yërmande irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yonente may saa saa wax yërëm leen ñi ci suuf te waxoon naa la du pour nit ñi kese xatta bàyyi muy xatta weñ yi sax sa yërmande daa war a daw ci ñoom waaw ndax royukaay yonent ku roy yonent bi saa salaam mooy inna ah, yow dañ laa yónni ah, illaa rahmatan lil alamin yërmande ngir mboolem lu dul yàlla yërmande nga ci moom yow nag noonu nga war a taxawe waaw xatta choses moo tax ma a doon ak dàbbatul mécanique waaw mooy yi nga xamante ne ay waruwaay lañ ñoo xam ne c'est mécanique ay oto ay engin ay moto ay vélo ay yooyu yépp a ñëw di këdd nu la neex di defe nu la neex di kajj fii di def nii di dóor fii mel ni koo xaman boo ko gisee xam ne lui il est dérangé ci bopp bi waaw loolu du yoon waaw yonent bi alei salaatu salaam nañu kon ragal leen yàlla rawatina ci yi nga xam ne dañu am bakkan waaw mooy dinañ leen kon ay ëllëg de moon al imam al Munziri mu ne amu ah, ne qaala al Alqami non manaan al Munziri al borom Awnul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud mu ne qaala al Alqami wal maana xaafu Allah fi hadhihi al allati la tatakallam fa tus'al ma biha min al-ju' wal-'atash wat-tab' wat-ta'b wal-mashaqqa mu ne loolu mooy lan mooy ragal leen yàlla ci bàyyi ma yi nga xam ne duñu wax dees na leen ko laaj de waaw gis nga li leen xiifloo boo xam ne bokkul ak li ñu doon wax keroog waa ji daa ñàkk ba amul moom ci boppam amul lim lekk war waayam mel noonu kooku waxuñu ko mais gàttañ lu ci loo xam ne yow man nga leen a utal lu ñu lekk mais sa gàttañ loo sa sàggan ak topp sa bakkan tax nga doyadal leen ragal leen yàlla ci ñooñu xiif gi ñuy xiif ak mar gi ñuy mar waaw nekk ci sa téléphone wala nekk ci sa yitte nekk ci sa mbir fàtte sa pass yi nga yor sa xar yi doo leen jox ñu naan naan boo après xam naa bu ma demee c'est pas grave ñoom mën nañu tenir yow yow boo maree noon ngay def yow boo maree sa woroo noonu ngay def da ngay toog heure naan garawul wala yaa ngi ni la yow xanaa xamoon na ñoom dañoo fi kulli daati rab kabidin rasba ajr nañ ko yonentu way saa saam nee na ci res woo xam ne wu tooy la am na am na ak fay waaw am na fay am na mooy la mooy dangay nekk koo xamante ne nii dangeen ngeen a war a am yërmande yërmande ji daa war a daw ci ñoom boo ko defee yàlla fay la boo ko deful nag ah diñ ko diggaa diñ ko diggaaleeg moom waaw diñ ko diggaaleeg moom waaw kon nag loolu dafa am solo quoi amul ay waayow non les affaires bi c'est des xaran waaw yoon nañ la fi keroog ki nga xamante ne nii moom dañ koo mbugal ci ndax muus ma ndaw sax waaw fii kulli kabidin rasbatin ajr waaw gisoon nañ ko hadis cent vingt six mu nekkoon hadis bi nga xamante ne nii euh, euh, euh, mooy kii moo ko solo woon ban saxaaba ko solo solooti woon ah, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu gisoon nañ ko foofu waaw fii kulli kabidin ratbatin ajr waaw ñu ne yéen saa salaam ne yéen saa salaam ñun dañu ciy dañu ciy fay mu ne waaw <laughs> waaw te ci la doon joxe ndaw sa nga xam ne baraaya benn góor la waxoon boobu boobu benn góor ci hadis boobu koo xam ne dafa maroon lool gis benn teen mu naan mu génn gis benn xaj boo xam ne mu ngi yalgat mu daal di koy utal ndox daal di koy ne ah, xaj bii de li ma dal moo ko daloon mooy mar. mu wàcc ci dugg ci teen bi utal ko ndox jël dàllam def ko ci jox ko mu mu naan fa shakarallahu lahu fa ghafara lahu waaw wala fa shakarallaha lahu fa ghafara lahu gisoon nañ ko ñu ne yoneen saa san ah ya rasulallah inna lana fil baha'imi ajra wa qala fi kulli kabidin ratbatin ajr sahaaba yi ne mii yeneen saa sallam kon kooku loolu mu defoon noonu waajooju ah, jox na xaj mu naan Euh, euh, borom bi euh, mu sant yàlla yàlla sant ko daal di koy jéggal wala xaj bi santal ko yàlla daal di koy yàlla jéggal ko ñu ne ne yeneen saa salaam kon ñun bàyyi ma yi dañ ciy am fay bu ñu rafetalee ci ñoom mu ne fii kulli kabidi mu tontu lu gën a général waaw bépp lu am res ba bu tooy ajra am nag boo rafetalee ci moom dañ ko am waaw waaw gis nga rab bi ngay romb ci mbedd mi mu mu damm wala picc moo xam ne tànk bi daa damm mu ngi mu ngi xëcc di ci nga xam ne fii baaxul fi nekk nii wóorul ah parce oto yi mën nañ ko firi waaw wala wala yooyu nga daal di koy euh, yëkkati yóbbu ko foo xam ne moo gën a wóor loolu yër na ni boo tax nga def ko loolu borom bi dala ciy faj waaw kay allahu akbar kon digle bi ñuy digle lëkkaale ma bunt bi ki nga xam ne dafa gàttañlu ci àqu bàyyi may ñu digal leen moo tax yeneen tubaab saa saa ne ittaqu kon nag al alqami mu ne kon mooy ragal leen yàlla. ci bàyyi ma yi nga xam ne duñu wax dees nañ leen laaj de ci xiif giñ leen di xiifal mar gi ñuy mar ak coono gi nga xam ne moom nga leen di teg wal masaqaat coono yi bés boo leen tegee coono yu ñu àttanul bëggub xaalis rek jàpp sa fas wi di ko yenn ay butéeli gaz muy def ay aller retour kese marché beeg nangam yooyu amul pause amul dara yow yàlla dina la laaj loolu waaw dina la ko laaj ëllëg waaw wa dina la ko laaj <laughs> di nga foon ah. moo tax loolu ku inconscient moo mel noonu waaw xamul ne kii daa am doom daa am baay wala am na baay lu mu day am na nday am na yooyu da ruux la yor day day day day mbir yi day metti ci moom mbaam mi li nga koy teg bu diifee da ciy metti loolu da nga koy war a ragal yàlla ndax sinon moo tax yonent bay saa sànn ittaqullaha fi hadhihi al bahaim al mu'jama waaw farkabuha bu ngeen koy war saaliha na fekk toppatoo ngeen ko ba man leen a wax ba man leen ba ngeen man a yéeg ci kaw wala chargé ko ay marché bi mais doxoo ko dara ba pare di ko chargé yoo xam ne waaye sa waay yow itam xanaa doo amoo xol yow itam waaw toppatoo woo ko pare jël di ko sëf ay sëf yoo xamante ne nii sëfu sëfu sëfu baadool la yi mooy la alors que joxoo ko mu lekk bëgg mu yóbbul la ji loolu loolu àndul waaye wa kuruha saliha bu ngeen ñëwee ba koy rendi bi lekk tamit na ngeen fexe mooy xar moo xam ne toppatoo ngeen ko waaye am ray mu dee ray waaw sonal ko ba mu kii nga xam ne amul dara ay yow toppatoo leen ko samiina waay waaw moo tax bokk na ci yi nga xam dañ koo sopp ci booy def sacrifice ci tabaski wala yooyu wala tudd wala yooyu mu nekk xar moo xamante ne nii mu bien important waaw am santé am lii ba pare am duub ak yu mel noonu saaliha kooku mooy wa mooy toppatoo nañ ko waaw yarkat bi daa war a yar ci ni anam yu war a jaare yoon ah amul naan noo man jëlub xaalis di ko def nag ci waaw euh, da nga ko dee war a def waaye gaa yi lépp luñ naru la amul koppar duñ ci sonn waaw waaye nag ah bakkan nga yor te bakkan nag da ko war a toppatoo kon nag lëkkaaleem ak suñu bunt baa moom moo doon al imam indi ko fii kon nga gis mooy al rahma leneen luñ ci jàng mooy yërmande gu ñu war a am ci bàyyi ma moom lañ doon wax irhamu man fil ard yamul ci nit ñi kese kon nag yàlla nañu borom bi may yërmande voilà boo xamante ne moom la ñuy amal ak mbindeefu yàlla yi waaw ñépp waaw saa xejj seen waaw waaye nag du teg képp koo xam nag def na lu dul noonu nga mer ndax la mu def la neexul yàlla waaye nag du tee nga am yërmande ci moom te loolu nga mer ci loolu mu def te du yoon loolu mooy manifestation yërmande gi nga am ngir moom bu defee lu rafet tamit lu rafet nga daal di koy wan ne def nga lu rafet waaw bañ a nay ci ay mbiram bu defee lu rafet nga mel ni gisu ko di nay nay lu gëmm gëmm lu loolu it bokkul ci lu jaar yoon kon ci kaw noonu ñëw noonu ba jotaay bii ñëw.